xam-xam nag noonu la kenn mënu koo tëj ci ay ci ay kii rek non moo tax waaye daal l'essentiel que nga nekk ci université bi nga nekk feneen a ceeb mooy xam-xam daal bala nga wax ci dara mooy il faut nga nekkoon taalibe moo tax moom ima aw darda mu ne lan takoona doo nekk mukku mukku aaliman boroom xam-xam hatta takoona muta'alliman lu dul balaa boobu daa fekkoon nga nekkoon ku doon jàng moo tax nekk fe rek yor ay taman nii law waay waay aka neexoon waay boo diwa bari xam-xam ay waay aka neexoon ndax nit ñi léeg-léeg résultat diw lañuy xool fi mu fi mu àgg mais duñu xool parcours <laughs> diw xaw a dee nga naan lan laata muy laata ngay gis nii mu taxaw rek di wax noonu amul téye téere amul dara mokkal lépp dafa ne loolu daa toog rek ale deux clin d'œil mu am kooku xaw naa dee moo tax baax na léeg-léeg di wax gaa yi taalibe yi ak nit ñi fan nga jaar lan mooy sa parcours ba bu ko defee gaa yi xam ne mbir mi du ay tëdd ki nelaw ak i ak i ak jàmbat ak tamit ak a neexoon moo la ko may dara la ko la ko doon may moo tax imaam Abu Darda ne doo nekk boroom xam-xam lu dul lu jiitu woon loolu dafa nekkoon nga doon jàng wala takunu mutaalliman xatta takuna bima alimta amila mu ne tamit doo nekk kuy jàng dëgg-dëgg lu dul ne ba ngay jàng loo xam lu ne da koy jëfe allahu akbar xam nga la asar ba doon wax naan képp man amila bima alima awrasahu llahu ilma ma lam ya'lam muy benn jeexital asar bi da képp koo xamante ne ni jëfe li mu xam buur yàlla dina ko loo xam-xam xam-xam ilma ma lam ya'lam xam-xamu loo xam ne xamu ko mooy xam-xam boo xam ne par expérience ndax xam-xam yëpp du rek du rek par kii nii comme nekk en fi di wax noonu nga koy amee am na yoo xam ne comme am nga loolu moo ëpp ci domaine scientifique yi ngay gis ne ay géographie yooyu ay ay science physique yooyu loolu c'est par expérience affaire yi nekkul woon rek ni ngay gis nii ñu def théorème yi théorème yi du waa ji dafa mas ab néegam rek la doon toog naan lii mbir ci kii bi ngay xool pré euh, kii euh, euh, kii réactivité yeeg yooyu yooyu du da toog si néeg rek bi mooy ne lépp ci ci ci biti la nekk ci ci ci jaww ji ci kii bi noonu ci ci suuf si la nekk loolu c'est par l'expérience voilà képp nag koo xam ne yow yàlla xam-xamu diine ak xam-xam bu mu la mën di jox wax na la la xam-xam yépp ci l'islam vraiment dëgg-dëgg amul liñ naan lii xam-xam profane la loolu amul ci l'islam ndax xam-xam bu nekk day jox day ci yàlla la jóge te ci moom ku ci jàpp mën na dafaa jëme bu yàlla ubbee say bit bët di gis yow ni mu ni mu jóge ci borom bi te tamit di di xëcc nit ñi di leen fa yóbbuwaat moo tax xam-xam profane loolu réellement ci l'islam amul dëgg la nag bi ëpp doole féete kaw xam-xam yépp mooy xam-xamu diine te boobu lu yónnee yonent yi aleyhim salaatu te boobu yàlla bu yónniwuloon yonent yi kenn du ko xam alors yii nii moo tax ngay gis ay yéeféer di ko découvrir waaw ay loi pesanteur beeg yooyu kees yu bari ay yéefar di ko ndax yàlla da koo def ci ci ci ci ci ci suuf la ko def ay loi la yum def ku ci góorgóorlu bu yàlla ubbi la la sa kii yombal la nga affaire bi dem euh, kon nag mu ne te doo nekk kuy jàng dëgg dëgg dëgg lu dul li nga xam danga ko jëfe xam-xamu diine lool la mooy ne boo xamee dara lu baax danga koy jëfe loolooy tax xam-xam bi des li tax ñu bari ci suñu classe yi duñu jàpp loolu bokk na ci ndax li ñuy xam dañ ko dul jëfe te comme ko duñ jëfe te duñu réviser mbir mi du fi tàgg du fi nekk moo tax dañ koy fàccewaat mais bu dee da koy jëfe xam-xam da ngay jàpp takk loolu mooy première étape boo ko takkee comprendre boo paree ci lool nga jëfe ko boo pare te yàlla rekk tax boo paree ci lool nga door koo transmettre loolu mooy niveau xam-xam yi xam-xam loolu la mais mënoo tëb benn étape def leneen. tëb tagg ko rek jëfewoo ko comprendre ko bëgg koo joxe boobu day am problème loolu mooy indi la waaja doon wax naan waa ji dafa ñëw euh, wax wax ay wax wax wax ay doon expliquer am masala sëriñ bi expliquer ko taalibe bi ba sonn taalibe bi déglu déglu déglu déglu ne sëriñ bi man de li nga wax comprendre ma ci dara sëriñ bi ne ko ah ne ko man de boo ko xam nga lu ma doon jaaxal moo doon nga comprendre ko ndax man ba ma ko sama sëriñ doon jàngal tamit dara laa ci comprendre loolu mooy doon ndax dafa am étape bu mu brûlé mooy takk na ko ndax indiwaat na ni ko sëriñam waxoon mais comprendre lu ko te loo comprendre lu mënoo koo jëfe ba koy transmettre kon mu ne te loolu xam-xam yépp même fii nii gars yi entreprise lan la soxla wala takunu muta'alliman hatta takuna bima alimta amila mais nekkookuy jàng mënoon ñu ne kii eh, xam na mbir yi fekk lu dul ne li mu jàng ci école bi surtout ñuy def alternance nga xam ne li nga jàng da ngay ñëw man koo appliquer ci entreprise bi mais it ak foo mën di jóge ñu la bu buñ gisee ne yow manoo appliquer li nga jàng ngaa ji dañ lay yow sax kenn du la mujj embaucher jour d'essai yooyu moom fa la ñuy arrêté mbiri ndax xam nañ ne yow doo homme d'action te àddina bi homme d'action moo fi mas a nekk affaire yi léegi ah. li gars yi di gëm naan ay affaire léegi àddina bi kii mais moo a nekk loolu def sa bopp rek toog kon mu ne doo nekk wala takunu doo nekk muta'alliman aji xam ne ku jàng dëgg-dëgg nga nga xam amilan di ko jëfe mu ne moom Abu Darda Allah Allah inna axwafa ma axaaf li ma gën a ragal nag man Abu Darda radiyallahu anhu li ma gën a ragal mooy ida wuqiftu lil xisaab an yuqaal li ma gën a ragal gin koo tiit man Abu Darda radiyallahu anhu mooy bu ma taxawee ngir ñu ngir ñu xisaab ma yawmal qiyaama ngir yàlla daal di may régler an yuqaal lii ñu ne ma man li may ragal mooy ñu ne ma maa amilta fii maa li may man li ma tijjee mooy yowmal xiyaam ma ñëw buur yàlla ne ma Abu Darda kii du sama jaam Abu Darda maa amilta fii maa alimta ana lan nga jëf ci li nga xam sa xam-xam bu rëy bi ñi ñépp doon coow waaye yow sa xam-xam boobu doo ci jëf allahu akbar mais loolu gis nga képp ku képp kenn ci ñun war nay poser question boobu mais man xam-xam bi may emmagasiner depuis di ko dajale ak li ma xam yépp nii ah, man bés bu ma deewee ñëw yàlla ne ma waaye yow la nga xamoon loo ci jëf ku nekk ci ñun war naa war naa waajal réponse am te réponse bi du naa toog rek après créer ay ay ay ay comme ni ngay disserter xalaat idée bu rafet nga wax ko de ay jëf la yoo xam ne moom ngay présenter buur yàlla non foofu amul ay tergiversé yooyu la tasmau foofu doo fa dégg ay caaxaan laxwan wala kizaba amul ay boo sóora ki caaxaan aki wax wax yu doon am de li ngay def loolu ngay wax kon nag ku nekk ci ñun war ngay bàyyi xel loolu moo tax ci lancé boobu moom imam Abu Darda radiyallahu anhu mu doon wax naan waylun lilladi laa ya'lamu marra wa waylun lilladi ya'lamu wa laa ya'malu sab'a marrat Allah Allahu akbar lool boo demee tamit ba léegi ci taarixu Dimashq bu Ibn Asakir rahmatullah alayhi al-Hafiz Ibn Asakir rahmatullah alayhi mu ngi ko fa indi mu ne imaam Abu Darda dane euh, Maymun ibn Mihran moo ko jële ci moom rahmatullah alayhi mu ne imaam abu darda radiyallahu anhu dane waylun toskare ñeel na lilladi laa ya'lam marra toskare ñeel na ki nga xamante ne ni euh, du jàng benn yoon benn une fois kooku mooy koo xam ne yoonam newul ci xam diine yoonam masula toog benn fois rek di ko jéema mu ne kooku de toskare ñeel na xuru mbugal ñeel na waaju waaye kooku bu dee benn waylu benn xuru mbugal wa waaye tamit toskare ñel la lilladi ki nga xam ne ya'lamu moom moom dafa jàng ba xam wala ya'malu sab'a marat talim xam waxuma mu jëfe ko benn yoon mais juróom-ñaar yoon du ko jëfe allahu akbar moom seydna abu darda radiyallahu taala anhu wa ardah noonu la meloon te tamit ku ragaloon la li nga xam ne mooy fitnaay fitnaay alal ak fitnaay àddina moo tax doon warax naan moom seydna abu darda radiyallahu anhu mu naan a'udhu billahi min tafriqatil qalb maa ngi muslu ci yàlla ci tafriqatul qalb ñu ne ko wamaa tafriqatul qalb lan mooy lool tafriqatul qalb mooy lan mooy sa xol am ay pàcc-pàcc yoo xam ne mooy fu nekk sa xol a nga fa fu nekk mu koy xalaat fu nekk mu nekk fa am fa lu mu bëgg ak yooyu ñu ne ko mais luy loolu mu ne an yuj'ala li fii kulli waadin maal mu ne lool bu ngeen xamul mooy lan mooy ñu defal ma fépp fu nekk fu nekk rek ma am fa alal xur wu ne mooy bërëb bu ne dëkk bu ne compte bu ne banque bu ne ma am fa compte du loolu ci boppam moo xaraam ci boppam mais bu dee da lay yóbbu yow dootoo concentré wu ci yow sa jaamu yàlla yéppay sooxe ndax loolu ay way waay sama boutique yone Touba ay way yone Cenaba Cenaba Cenaba Cenaba way ay way ak yone xombal way oh, maa tamit tey Kédougou ay way jële maa tam Saint-Louis sama boutique ya ay way sigi coor yow nga xam ne loolu lañ ngay mu ne loolu nag loolu moom yàlla na ma ci yàlla mus <laughs> loolu yal na ma yàlla musal doon na wax moom it Seydina Abu Darda radiyallahu anhu mu ne li mu gën sopp tax muy des mu sopp tax mu li mu gën a li tax ñett yi ñoo tax mu sopp des ci kaw suuf mooy desandi di dund mu ne ñett yooyu mooy lan buñ taxawoon taxaw fii laata muy wax ñu ne yéen eh yow yow mii di wax yaw lan lan lan lan nga moo tax sopp nga des ci kaw suuf yan ñett ñoo tax sànnal ñett ciy tax nga bëgg a des ci kaw suuf boobu mooy man sama classe bi naan <laughs> ah fa séenee ami milliards yu bari de bon mooy ne loolu ñun yooyu la ñuy wax quoi am ci àddina bi lu baax lu bari mais moom waxul lool mu ne saatu zama'il hawajir Allahu akbar mu ne heure jamonoy mar ci ci bëccëg yi bu naaj wi tàngee woor ba jamonoy canicule yi nga <laughs> mar Allahu akbar mais la loolu bokk na ci ñetti benn ci ñetti yi tax mu bëgg a des di dund ma léegi <laughs> Allahu akbar xiif mooy mar mar mar vama un hawaaji mar ci jamonoy canicule yi fekk da woor nu ko hë benn bi mu ne wa sujudu fil layl ak bi sujud ci guddi yi di naafile ngir sa borom waa ñetteel bi mu ne mujalasatu aqwamin yantaquuna jayyidal kalaam kama yuntaqa atayibu thamar mu ne nekk ñetteel bi mooy di toogaaleeg ay nit ñoo xam ne ni ñuy euh, jële li rafet ci kàddu ci gémmiñu ku koy wax te loolu suñu boroom nee na allahu nazzala wala anzala ahsanal xadiisi kitaaban mutashaabihan masaani buur yàlla moo wàcc ahsanal kati ahsanal xadiisi nettali waxtaan wi dax mooy alxuraan mu ne ñi nga xam ne dañuy toxal di jële jayyidal kalaam ak xadiis yonente mi alayhi ak wax yu rafet yeeg waxu nit ñu baax ñi yooyu di ko jële di ko jël di ko witt comme ni nga xam ne noonu la ñuy witte ci garab li gën a rafet ci tu ci meññeef yi waaw akbar mu ne ñett yooyu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne moom moo ko fi daxa bëgg a des moom Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu wa arda moom nag amaana ñu yemale ko fii de dëgg yàlla lu bari lu bari la lu bari la waaye ci ay mbiram waaye xam naa dañuy mujj yem foofu gis nañ moo doon kan gis nañ ne euh, boroom xam-xam boroom alxuraan dëddu li nga xamante ne mooy àddina jublu ci boroomam moom seydna abu darda radiallahu taala anhu wa arda noonu la nee woon newoon foofale ca dima ca damashq ci dimashq fa la nekkoon ba ni nga xam ne ci lay génn àddina euh, am ñu ne mu ngi génn àddina l'an waaye loolu imaam al ad-Dhahabi rahimahullah ci Siyar A'lam an-Nubala da ne non non lii moom erreur la moom ne Seyna Abu Darda l'an 31 la génn àddina loolu erreur bu mag la ndax lan euh, moom Abu Darda radiyallahu anhu dafa fekke am na euh, ci xadiisu di jaar ci imaam sawri rahmatullah alayhi ba ci ni muy demee ba. kene moom Abu Darda ba nga xam ne ci la ko dikkal tàggeeg Abdullah ibn Mas'ud te Abdullah ibn Mas'ud comme ni ñu ko waxe woon sànq l'an 32 la génn àddina moom euh, bu génnoon àddina avant l'an 31 naka la la ñuy ñëwee di ko tàgge koo xam ne benn at après moom bi mu génnee àddina loolu man da nekk moo tax mu ne loolu xata la moom imaam Az-Zahabi li gën a dëgër moom mooy mu ngi génn àddina euh, bi nga xamante ne ci jamono yi Seydina Usmaan ibn Affan am na nag ñu ne la ci la 33 am ñu ne la 32 ci la boobu noonu kon mooy ginnaaw génnu àddina Abdullah ibn Mas'ud ci la génn àddina li loolu moom leer ma léegi nag ñaata at la am na ñu ne ñetti at ginnaaw avant ñuy faat Seydina Othman ci l'an trente-cinq bi euh, ci la génn àddina am nañu ne deux ans avant muy l'an trente-quatre jàpp côté yooyu moom ci la génn àddina moom Seydina euh, Abu Darda Uwaymir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu imaam ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi mieux vaut ñu àggale affaire bi ndax bëggoon na yem fii waaye gis naa ne imaam ibn Isxaaq benn benn benn benn ñaar ñu yonent bi alayhi salaatu salaam boole nag moo ñu dese kenn rekk a ci des kon nag incha allah xam naa dañu koy àggale eh, buñ ci pare nag daldi ñaanalante incha allahu taala kon imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne ginnaaw bi nga xam ne la nañu wa salmaanul farisi wa abu dardaa uwaymir ibn thaalaba axu bal xaaris ibn al xasraj axawayn mu ne wa salmaanul farisi seydinaa salmaan al farisi nekkoon ko jóg perse ak abu dardaa di uwaymir di doomi thaalaba ñoom ñaar de la yonent bi alayhi salaatu boole woon def leen ñaari mbokk moom muy continuer gis nañ seen tarjuma moom lañ jeexal ñoom ñaar walillahi alhamdu wal minna imaam ibn isxaaq ne wa bilaalun mawla abi bakrin radiyallahu anhuma muaddinu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa abu ruwayhata abdullahi bni abdirrahman alxasami ahadu bani alfaza axawayn mu ne moom imaam ibn Isxaaq wa Bilaal ak Bilaal mawla Abu Bakrin di ki nga xam ne mooy ki ko libéré woon di njaati gémm moo doon Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu di Bilaal ibn Rabah mu ne muazzinu rasulillah di noddukatu yonent bi ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam wa Abu Ruwayha ak ku ñuy wax Abu Ruwayha ci turam noon Abdullah di doomi Abdurrahman te bokkoon ci koju Xasam al-Xasami ginnaaw gi bokk ci waa Fazan mu ne ñoom ñaar la yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole woon axawayni ñu ñaari mbokk eh, kan lañ gisul Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu taala anhu Bilal al-muazzin eh, di noddukat bi di Seydina Bilal moom gisoon nañu ko gisoon nañu biographie am gisoon nañu lu ci moom tarjumaam ci jataay yu weesu ca yu njëkk ya ca ñu njëkk a dugg ci lislaam ca xadiis Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne woon ñu njëkk a dugg ci lislaam set lañu rasulullah sallallahu alayhi wa wa Abu Bakr tudd di dem ba ci biir mu ne wa Bilaal ibn Rabah ak Bilaal ibn Rabah bi ñu àggee foofu defoon nañ tarjumaam radiyallahu anhu walillahil hamdu wal minna kooku gis nañ ko mu des kan mu ne wa Abu Ruwayha ak Abu Ruwayha kooku moom lañu war a gis tey kon ñu ngi war a gis Abu Ruwayha imaam ibn isxaaq rahimahullah nee na abdullah la tuddoon di doomi abdirahman al xasami bi kojug xasam ah Seydina Abu Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ne ba léegi moom ak Seydina Bilaal Ibn Rabaax al muazzin di noddukatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñaar la yonent bi alayhi salaatu wassalaam defoon ay mbokk radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma eh, moom nag tarjamaam guddul abu ruwayxa bi rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci la jamonoy seydna umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu defee diiwaan yi comme niñ ko waxee woon ci bi ñuy def tarjamaam moom seydna umar ibn al-Khattab nga xam ne dafa classé woon jullit yi bi mu ne def leen ko te ngeen commencé ci ñi jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen pare comme que ginnaaw moom naa Seydina Abu Bakr moo ci tegu ngeen jël waa kër waa Banu mu ndax li naa Abu Bakr bokk ci ñoom euh, ginnaaw ngeen xool ko gën a jege yonent ma lay sar topp ci léegi gisoon nañ bañ ko gaay defee juste après Seydina bu Bakr ñu doon liggéey nga doon def liggéey bi ñu daal di def ne moom waa këram mooy ñi bokk ak moom mu ne lan moo tax ngeen def li ba waa këram daal di dajaloo ñëw na mais nag Omar ibn al yow nit ñi ne nga leen ñu liggéey ñu liggéey liggéey bu mel nii jox la nga bëgg ñëw di ma ne <laughs> ay yéen daal da ngeen bëgg di ma utiliser ngir daal di faj seeni affaire loolu du fi am ñun ñu sànni woon ñu gannaaw liste ba mook ñu def ñu fuñ ñu mën a def moo <laughs> moom Seydina Omar ibn al-Khattab faaruqul faaruqul umma radiyallahu wa arda euh, bi nga xam ne ci la def yooyu dafa laaj Seydina Bilaal ne ko kan laa lay booleel mu ne ko Abu Ruwayha ndax moom duma tàqale ko moom ba mukk ndax lan ndax mbokkaale gi nga xam ne moom la ma alayhi salaatu wassalaam mbokkale woon ak moom moo tax Seydina Omar mu def radiyallahu anhu waa Sham comme que Bilaal jamono Sham la ne woon radiyallahu bi mu ko ko laajee da ko man Abu Ruwayha nga may booleel Seydina Omar ibn ci xam-xam beeg fiqh gu mag gi maam mu jël képp léegi koo xam ne ci waa Habasha nga bokk mooy éthiopiens yi am cosaan Éthiopie mu boole la yow ki nga xam ne moom ngeen di bokk seen diiwaan ngeen di boole mooy waa Xasaan ndax Abu Ruwayha bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon mook seyna bilaal al-Xasaan yi mu boole waa Éthiopie ak waa Xasaan noonu lu continuer moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu wa arda moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu wa arda bi nga xam ne ci la dem uh, ubbi ji baytul maqdis ndax gars dañ ne ko woon boo ñëwee ñun dinañ nangu di ñoom Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah yi bañ ñëwee leen assiégé dañ ne dinañ nangu capituler mais seen xalifa bi mooy ñëw ñu daal di koy jox caabi bunt bi comme liñ naan armistis bi moom moo koy signé seen kii bi comme que gars yi capitulation lañ ne ñu war a def armistis bu ko defee noon yi daal di teg seen bi ci suuf daal di nërmeelu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu demee foofu Seydina Bilal da ko laaj ngir mu saxal ko foofu mu nekk Sham mu daldi ko fay bàyyi euh, bi ñu ñoom ñaar ñu daldi wàcc mooy sëy na bilaal ak Seyna Abu Ruwayha benn dëkk buñ naan ya bi mu fa demee ci waa Banu Xawlaan mu daldi fay àgg moom ak Seyna Bilal ak Abu Ruwayha bi biñ ñëwee ñu ne ko ñun de ñu ne leen xam nga village yooyu muy village arabe yooyu ñëw ne leen ñun dañoo ñëw ñëwuñu fi nag ngir leneen mooy dañoo ñëw wax leen li leen fi ñu ne soriwul village bi soriwul Damas capitale bi noonu Seydina Bilaal ak Abu Ruwayha radiyallahu anhuma ne leen dañoo ñëw ngir sàkku si ñaan si seen ay doom yu bokk fii mooy soxna lañ soxla lañu bëgg moom lañ ut si ba pare ñu ne leen ñun de ñun ñaar ñii dañoo nekkoon ay yéefér fa hadaana allahu azza wa jal wa mamlukayni fa ataqana allahu azza wa jal wa faqirayni fa agnaana allahu azza wa jal fa in tuzawwijuuna fa alhamdulillah wa in tarudduunaa falaa hawla walaa quwwata illaa billah Allah Seydina Bilaal ne ak Seydina Abu Ruwayha bokkam bi ñu ñëw kon ci village boobu di Daariya nekk ci faubourg Damas ci waa Banu Xawlaan ñu ñëw ne leen ñun nag dañ leen a dikkal ngir kon labat si seeni doom muy soxna lañu ut ñun nag yëg leen suñu ñun ñooy ñan qad kunna kaafirayni fa hadaana allahu azza wa jal ay ñaari yéeféer lañoon ñun ñaar ñii buur yàlla daal ñuy gindi ndax ñoom Seydina Bilal avant l'islam ci seen diine yi boroom lañ nekkoon ñi leen moomoon muy kuffaaru Quraysh ni Umayya ibn Xalaf xalafahu llahu fi nnaar muy ci seen diine muy diine Quraysh jaamu ci polythéisme ko mag lañ ne woon ñu ne kon dañoo ne woon ñaari yéeféer ñun ñaar buur yàlla daal dañuy gindi azza màgg na wa jalla azza tedd na mu ne wamam loo kay ni ñun ñaar ñii ngeen di gis dañoo nekkoon ñoo xam ne ay jaam lañu woon fa ataqana allahu azza wa jalla buur yàlla daal ñuy libeer daldi dog feeru jaam yi ñu takkoon on n'est plus dans les fers attaché dans les fers on est libre grâce à Allah subhanahu wa dañu ne woon ñaar ñoo xam ne dañoo moomoon buur yàlla daal dañuy libéré azza wa jal tedd na ta màgg na ñu ne leen wa faqiirayni te ñun ñaar ñii dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu ñàkk la amuñoon dara fa agnaana allahu azza wa buur yàlla mi nga xam ne màgg na te tedd na te màgg na daldi ñuy woomal ne leen nag fa in tuzawwijuuna fa alhamdulillah bu ngeen ñu mayee soxna bu ngeen ñu takkalee may ñu soxna fa alhamdulillah ñu ngi sant yàlla lool nañu xam ne bu ngeen ñu mayee soxna du suñu ngóoraay bopp du suñu dara waaye cant yépp dañ koy delloo ci borom bi bu dee may ngeen ñu soxna wa in tarudduuna ah bu ngeen ñu delloowee nag mooy may ngeen ñu soxna ngeen ne leen déet ñun manuñu ko walla ak nu ngeen ko mën a waxe fala xawla amul pexe wala quwwata amul kàttan illa billah lu dul fa yàlla pexe amul lu dul ku yàlla may pexe waaye kàttan pexe amul ngir mucc lu dul ku yàlla muccal may pexe ngir nga mucc waaye kenn amul kàttan ngir di jaamu yàlla lu dul ku yàlla kàttana kon nag biñ leen waxee lool gaa yi tamit nekkoon ñoo xam ne ñu gëmoon yàlla nekkuñoon ñoo xam ne ay affaire euh, client kii la communautarisme non non noir bi ñëw fii biir Damas ne Bilal waaye yow biir Damas saay arab yu toll ni ñun yax yu rëy mbokk ñu ñuy non mais defuñ noonu waaye waxuñ ne non ñii ay jaam lañ woon mo bu fi nekk di di di ka di di kii mooy yow muy déglu mooy tamit ñiy taxaw naan man ngir laa duma ma may sama doom ñeeño é man géer laa géwél fan tëgg duma leen may sama doom xanaa damaa bëgg a delloo ginnaaw yéen a yem c'est du pareil au même képp ko wax lool mooy ne nit ku ñëw doon wax naan waaye te loolu <laughs> bon bon xam nañ ci dara xoolal Sénégal rek loo fi baax baax baax baax baax boo ñëwee moom di takk soxna gars ñu ngi xool lan nga doon bu dee ñi ngay takk ay géwél lañu bon yow boo ñëwee duñ la may ndax ñoom géwél lañ bëgg a may seen doom ñuñ doon ñu bokk keneen ki nga nekkub géer ñëw di fii ab géwél ñëw bëgg faa takk ñu ne yow duñ la may dara ndax ñun duñu may suñu doom géwél duñ ko may ñeeñu ainsi de te loolu buur yàlla dañoo inna akramakum kër gi na seet yàlla atqaakum te Seydina Bilaal dañ ko mayoon sëru amoon na solo sëru Abdurrahman ibn Awf soxnaay Seydina Bilal radiyallahu anhu ñii muy ñoo xam ne lislaama leen yar wax nañ leen ñoom it nëbbuñ seen boppoon ah. nit tamit da ngay doo ñëw tamit di nëbbu yooyu eh, nëbbu li nga doon kii ba dem ba ci biir non waxal li nga doon mu jeex dañoo ñëw wax leen lu leer ay yéeféer lañ nekkoon buur yàlla daal li ñuy gindi voilà ñu nekkoon ñoo xam ne ay esclave xam nga esclave ni mu diise woon jamono yooyu ñu daal di ñuy mooy bu ñu la libéré mawlaa nga te loolu ba léegi yemoog gi nga xam ne masula doon ki nga xam ne ñoom ci société bi yemoog ba léegi ki nga xam ne moom dafa masuñu nekk jaam mais mu ne ñun ñii ñun ñaar ñii Bilaal Abu Ruwayha ñun ñaar ñépp dañ ñoo moomoon ay jaam lañu woon buur yàlla daal li ñuy libéré ah. amuñu woon naada dara amuñu ko ndax dañ ñoo bu ngeen ñu mayee alhamdulilah bu ngeen ñu mayul amul fexe amul kàttan lu dul ci buur yàlla gaa yi daal leen may li nga xamante ne nii mooy soxna daal leen takkal may leen soxna sans benn problème euh, moom nag Seydina Abdullah ibn abdirahman alxasami ñu gën koo xam ci abu ruwayha loolu mooy li nga xam ne moo ñëw ci tarjumaam waxoon naa la ne bariwul di mbokk seydna bilaal ibn rabax radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala aliyal firdawsi maskanahuma wa mathwaahuma léegi imaam ibn isxaaq rahimahullah nga ne ma yaa ne woon jeex na de ma ne waaw xaaral nag mu conclure imaam ibn Isxaaq bi mu nekkoon wa Bilaalun mawla Abi Bakrin radiyallahu anhuma mu ne ak Bilaal di jaam boo bari Seydina Abu Bakar daal doon libéré te mu nekkoon sangam nekkoon njaatigéem radiyallahu anhuma yàlla na buur yàlla daal di leen gërëm muazzinu rasulillah nekkoon noddukat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa abu ruwayha abu ruwayha abdullah ibn abdurrahman alxasami mu ne ñoom ñaar axaway ni mu def leen ñaari mbokk léegi nag imaam ibn isxaaq ne fa haulaai ne ñii nga xam ne moom lañ lim depuis jëlal nañu ah ay ay ay ay ay ay kuuri kuur jëlal nañu ay jataay jataay mu ne fa haula yi mu ngi commencé woon ci yonent mi alayhi salaatu salaam yëkkati jàpp ci loxo Seydina Abu euh, Ali ibn Abi Taalib ne kii mooy sama mbokk depuis boobu ak Zayd ibn Haarisa Seydina euh, Hamza ibn Abdul Muttalib euh, Jaafar ibn Abi Taalib moo ak Muaaz ibn Jabal Seydina Abu Bakr ak Xaarija ibn Zayd Seydina Umar ibn al-Khattab ak Itbaan ibn Maalik Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ak Sa'd ibn Mu'adh ak Abdurrahman ibn Awf mook Sa'd ibn Rabi' waaye az-Zubayr ibn al-Awwam ak Salamat ibn Salamat ibn Waqsh waaye naka noonu ñi ne entre Seydina Zubayr ak Abdullah ibn Mas'ud waaye Seydina ak Uthman ibn Affan ak Aws ibn Thabit ibn al-Mundhir ak Talha ibn Ubaydillah ak Ka'b ibn Malik waaye Sa'id ibn Zayd ak Ka'b ak Ubay ibn Ka'b Seydina Mus'ab ibn Umayr ak Abu Ayyub Xaalid ibn Zayd al-Ansaari radiyallahu ta'ala anil jami' diggante tamit Abu Hudayfa ibn Utba ibn Rabi'a ak Abbad ibn Bishr ak Ammar ibn Yasir ak Hudayfa ibn Yaman wala ñu ne Saabit ibn Qays ibn Shammas ak Ammar ibn Yasir ak kan Abu Dharrin al-Mundhir ibn Amr ak diggante Hatib ibn Abi Balta'a ak Uwaym ibn Sa'ida ak diggante Salman al-Farisi ak Abu Darda Uwaymir ibn Uwaymir ak mujj ca mujj koo tudd mooy Sayyiduna Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu wa arda Abu Ruwayha abdullah ibn raha abdullah ibn abdirrahman alxasami seydna abdullah ibn isa imam ibn isxaaq ne fa haula i ñii nii yëpp nga répété waat nii ñii man sum man mooy ñi nga xam ne summi yàlla naa man imam ibn isxaaq mooy ñi nga xam ne ñoom lañ ma tuddal siiteel ma seeni tur mim man kaana rasulullah ñi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam aaxaa baynahum min asa min ashaabihi moo mokkali seen diggante ci saxaabaam yi man imaam ibn Ishaq de ñii la ma laa jële ci boroom xam-xam yi nii ñoo ñi nga xam ne ñoom la ma samay sëriñ siteel ci ñoo xam ne ci saxaaba yi radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moo leen boole def leen ay mbokk ci noonu ci la ñu tëje kon loolu muy mbokkale gi mbokkale gii nag waxoon nañ la ne gisoon nañ ba ñuy def tax ba ca début ba xaw na yàgg kene yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii mu def alxuraan dafa ñëw di ko nettali ndax di ko junju lii nga xam ne noonu la leen defoon ay mbokk ba ku nekk gisee sa bopp sa moroom comme sa bopp wala lu ko raw boo demee ci suuratul xashri yonent bi alayhi suñu boroom subhaanahu wa taala mu ngi naan ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim walladina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi suduurihim haajatan mimmaa uutuu wa yuuthiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun mu ne walladiina gaaggaay nga xam ne tabawwaw ñoom ñoo dëkkee dëkke ad daara muy dëkk ba di kër ga nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñi nga xam ne ñoo ko dëkke muy waa lansaar naka noonu wal imaana ñoom ñoo saxoo taqoo ak ngëm yàlla te gërëm ko min qablihim dëkki kër googale di yasrib di madinatul munawwara ala saakiniha al salaati wassalaam min qablihim lu jiitu woon saxaaba yu jóge woon muhaajiruuna ya jógowoon ci seen kër ya ñu génne leen min diyaarihim ci seen kër ya wa amwaalihim ak seen alal ya nga xam ne loolu lépp boroom bi waxoon ci kaw ne ñoom dañ koo defoon yabtaxuuna doon sàkku fadlan min allahi wa ridwaana dañ koo defoon ngir sàkku ngërëm li sàkku li nga xam ne mooy ngëneel min ci buur yàlla wa ridwaana nag ngërëmam mu ne wa yansuruuna ñuy dimbali ñoom muhaajiruuna yoo yele allaha buur yàlla wa rasuula ak ndawam bii di sallallahu alayhi wa sallam mu ne ulaayika ñoo ñële joxoñ leen joxoñ bu sore ndax daraja yu kawe ñu occupé hum ñoom ne as moo ñu déggoo ginnaaw gi bi mu limee waa lamsaar kon mu ne ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk ba wal imaana saxoo ak ngëm yàlla min qablihim jiitu leen ci dëkk boobale di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam yuhibbuuna dañoo sopp lool man haajara ñi nga xam ne ñoo gàddaay ilayhim ñëw ci ñoom wala yajiduuna nag waaye dañ leen a sopp sopp boo xam ne amul benn bu désintéressé ndax nit di soppu nit waaye nag ndeke yow dangaa teg plan mooy ne naa ko soppu ndax dina ma jariñ ci kanam waaye ñii mu ne déedéet déedéet ñoom dañ leen a sopp rek ngir boroom bi subhaanahu wa mu ne walaa yajiduuna te doo trouver fii suduurihim ci na nga xam ne mooy seen dënd ya seen xol ya xaajatan benn bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg dara ci li nga xamante ne ni mimma ootoo moom la ñu jox li nga xam ne moom la ñu jël jox ko muhaajiruuna yooyu nga xam ne gisoon nañu diggante sayyidina Sa'd ibn Rabi' ak sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne ci la leen alayhi salaatu wassalaam boole moom sayyidina Sa'd ibn Rabi' al mu wax mbokkam mi nga xam ne mooy Abdurrahman ne ko inni min akthari ahlil madinati maala ne ko man de bokk naa wala ci beneen riwaaya mu ne ko ana aktharu ahli ahlil madinati maala man de maay ki bokk man maay ki ëpp alal ci waa Medina léegi ba pare am naa ñaari soxna mooy seetal sama alal ji laay dóor ci digg bi daal di koy xaaj nga jël benn wàll ma jël benn wàll waaye sama ñaari soxna yi xoolal ku la ci neex ma jox la dégg nga tànnal ku la neex ma fase ko nga daal di koy takk waaye yooyu yooyu ñoom duñu ci def dara ba pare bi ci di naan o oh, joxe ba pare naan nag non affaire bi nag moom moom wax dëgg yàlla moom moom moom bu desoon samay loxo nag doonu doon gënal mu ne déedéet walaa ye ji doona doo fekk fii su dóori him doo trouver ca seen xol ya xaajatan benn bëgg-bëgg mi maa ci li ñu joxe ba pare ngir yàlla wa yoo nañuy ëfalee di préférer ala anfusihim seen mbokk yi ci seen kaw walaw kaana bihim xasaasa même bu dee ne bi ñuy joxe loolu buñ ko joxe ñu ngi ci ñàkk te ñu ngi ci soo ak aajo woo tar ak ñàkk gu tar soxla mbir moomee waaye jox ko nguur yàlla loolu gisoon nañ ca xadiisu abd sayidina abu hurayra sayidina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu dafa am nga loolu gisoon nañ ko bi nga xamante ne moom lañ doon def te nisaa'un hawla rasul gisoon nañu histoire bi seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ne muy moom nag tuddul tur bi dañ ne woon soxnaay abu talha la di yaayu anas ibn malik radiyallahu taala anil jamii ba nga xamante ne ci lañu benn yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la am gan am benn mu laaj kan mooy dem teral ganam gi tey ci guddi gi moom Seydina Abu Talha daal dina ko mën alayhi salaatu wassalaam mu ànd ak gan gi dem bi nga xamante ni ci la fekk ummu sulaymin di yaayu sayyidina anas ibn maalik radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nekkoon soxnaam moom sayyidina abu talhata al-ansaari radiyallahu ñëw ànd ak ganu alayhi salaatu wassalaam mu wax ko yëgal ko soxna si ne ko kii de gan la ganu alayhi salaatu wassalaam fekk kër ga daanaka dara desu fa woon mu fexe ndax xale yi bañ nelaw la nga xam ne moo desoon ñu waroon koo reere la muy tuuti tuuti tuuti ñu daal di koy teg teg ko ba nga xamante ni nag ci la ñu ñëwee bay waaj commencé nag bismillah war a tàmbalee lu mu daal di fay lampe bi daal di def benn gest mel ni tayu ko daal di fay lampe bi waaye bi nga xam ne ci lañ ko fay ñu commencé nag di lekk gan gi moom saa ñëwee. Euh, li des ci ndab li du rekk daanaka doonul woon dara ñu koy puus gan gi di ko daggal di ko teg moom mu foog ne ñeneen ñee ngi lekk ñu koy daggal ku dagg tegal ko ci lëndëm bi moom gisul dara mu lekk ba suur keroog li nga xamante ne nii nag ci la defe loolu ba xëy yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di kontaan ci seen jëf jooju ne buur yàlla de moom kontaan na ci seen jëf ji yéen ñaar yéen Abu Talha moom moom muy Abu Talha al-Ansari nga xam ne gis nga ni ñu soxla woon reer boobee nga xam ne moom rek lañ amoon te sax doyu leen woon ñoom ñaar ak seen njaboot waaye ñu bàyyi loolu lépp ndax lan ngir gàngu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne wayu siruna ñuy ëffal di préférer ala anfusihim seen mbokk yi ci seen kaw loolu muy jikko ju rafet mu yàlla yee saar nga xamante ni nii dangay soxla benn mbir sa mbokk daal di koy soxla mu ngi mel ni tey ñu ne woon voilà tey de ñun dañoo am benn biir boo xamante ni nii ñun ñépp dañoo nar a daal di dem foo xamante ne nii ñépp posé posé nañu seeni RTT ba nga xam ne dem rek a ci des jël congé ngir loo ngir jour boobu nga dem nag gaay ne la ah mbir mi nag am na koo xam ne ci yéen du dem te yow moom bind nañ ne yow di nga dem waaye diw nag moom naru la dem ndax moom kat moom nag mbir yi amul nga ne ko comme que la demee man tegoon naa congé sax waaye loolu lim naa ko bàyyi ngir nga dem ak li may soxla ngir dem yi bàyyi naa ko sama bokk nga dem loolu bariwul ñu ko mande de wa yu'thiruna kon ñuy yëfal ala anfusihim ci seen kaw walaw kaana bihim xasaasa même bu doon ñàkk gu tara tara mu ngi woon ci seen kaw suñu borom ne wa man yuqa shuhha nafsi képp nag koo xamante ne nii dafa fegal boppam shuhha nafsihi nag boppam fa ulayka humul muflihun ñooy ñi nga xamante ne nii ñoo texe kon loolu muy ci wàllu lii nga xam ne loolu la yonent bi aleyhi saatu wasalaam tiise woon diggante relation entre muhaajiruuna yi ak lansaar yi ba nga xam ne ku nekk jàppe sa moroom li nga xamante ni mooy sa bopp voilà euh, xew-xew yi nag bala ñu jeexal am na njàngat yu am solo yoo xam ne dañ ko ci gis euh, mooy ne premièrement dañuy gis ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam c'est la première fois ci l'islam ci àddina l'histoire de l'humanité lu mel ni am mooy politique boo xam ne mbir yi nekkuñ ne gaa yi euh, ta dañuy ñëw forcer leen nangu seen alal yéen ñi am séddale ko ñi amul déedéet ndax loolu ak tooñ la l'islam doxalu noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jël boole diwal ak diw ay mbokk bàyyi leen noonu ndax def na ci ñoom def ci ñoom loo xam ne ku nekk day tax nga gën a téye sa bopp ndax lan ndax société bi nga xam ne muy mujtama'ul islaam yi bi mu bëgg a taxaw loolu manu cee ñàkk mooy ne société boo ko bëggee taxawal ñun l'islam nii ñu nekk ko taxaw na ba pare li ci rëq-rëq yi ci am buñ koy réparer dañu war a xool yonent bi alayhi salaatu wasallam nan la taxawaloon al mujtama'u al madani société islamique biir Médina lan la ko taxawaloon te gis nañ ne lii moom lu njëkk a taxawal bi mu agsee li njëkk acte bi njëkk a def mooy jàkk bi mu paree relation entre jaam bi boroomam mu pare diggante relation entre jaam ñi seen biir mu daal di leen bool ndax ñaar yooyu ñooy téye ñooy téye dëkk euh, te képp koo xam ne xamoo loolu nag foofu ngay juume boo gisee pays occidentaux yi euh, côté bii bokkul ci seeni affaire moo tax c'est l'indi c'est c'est règne individualisme bopp sa bopp moo tax ngay romb SDF boo xam ne pourtant le maris ci la sant ab la de la vallée la tudd sax tubaab la mais mu nekk fii nekk SDF amul fu mu fanaan sans domicile fixe nit ñi di ko romb di raay xaj bi mu yor mais moom kenn du ko xool ba hiver bi bu ñëwee wala tàngoor yu metti ñuy dee ci mbedd mi te loolu lépp ñu ne c'est ñoom ñoo yor modèle bi nga xam ne moom lañu war a exporter ci wàllu civilisation ci kaw suuf te bàyyi seen biir dëkk ñoo xam ne ñu ngi dee ndax lan manque de solidarité l'islam nag loolu du ko def mooy ne mbir mi ndax lan lan moo tax loolam ndax relation bu njëkk bi nañ ñàkk mooy diggan seen digganteeg seen borom kon booy taxawal société da ngay xool lool mooy ba léegi jullit ñi fekk ñu briser damm li nga xam ne moom la seen noon yi di leen euh, muy fissure yi ñu def seen diggante ba pare bam am ay fissure def ay ay toj toj ñu daal di fay tabax miir ba dootuñ gisante dootuñ jaaroo fi taal l'islam africain comme ni ñu ko waxe woon bu ko defee ñu def leen noonu ba ne diviser leen entre ñoom ne yéen musulmans africains yi yéen seen l'islam dafa pacifique bu ko defee yéen bu ngeen dofee nag ngeen jàpp ne loolu tagg ci yéen l'islam pacifique la ouvert qui sans violence vous prônez la non violence ngeen di kontaan que ça c'est ñu ne ndax fuñ la waxee lool mooy am na ku kuñ lay comparer ñu ne contrairement à l'islam de arabes nga xam ne c'est un islam violent nga kontaan nga kontaan lan ci ñuy xas sa bokk bii la tàqaleeg moom ba boo taxawatee nekkateeg moom dootoo jàpp ne yéen a yem ay mbokk ngeen li lislaam ne li yone suñu boroom ne innamal mu'minuuna ixwa dëgg-dëgg julli ni ñoom kese dong képp ñooy ay mbokk ki nga jàpp ne yaa ko gën leen lislaam naka ngay jàpp ne kooku sa mbokk la te yonent bi alayhi salaatu wasalaam tamit teg ci ne kenn laa yu'minu ahadukum ci xadiis sayna abu hurayra radiyallahu anhu xatta yuhibba li axi li axiihi maa yuhibba li nafsi kenn kenn kenn ci yéen du gëm gëm gu tax ñuy wax lu dul mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam nga foog ne ki nga jàpp ne moom l'islam violent la yor yow bu pacifique kook di nga ko bëggal yow li nga bëggal sa bopp jamais jamais ñu fexe ba fissure yooyu ngay fexe mu ngir nga takkale leen yor fexe ñu yor jikkoy puso te bañ yor yor jikkoy paas comme ni Seydi euh, euh, Alaaji Abdu radiyallahu anhu doon wax mooy ne loolu fokk mu am boole fexe gis nga bu jaree moo tax euh, ci ci lii ngay gise ne lu baax la le fait ñu ne da gis tubaab yi di ko def ñu naan dëkk bi moo jumelé ak beneen dëkk loolu nga foog ne esprit bi bokk ci ba bu ko defee ñaari dëkk yooyu comme ñu ne benn ville bu nekk France dafa jumelé benn ville bu nekk Jordanie wala benn ville bu nekk Washington mais loolu nga foog ne benn quartier nga foog ne loolu du tisser seeni lien <laughs> kay mais pour loolu est-ce que ñun dañ koy jële ci ci ci yéeféer yi déedéet yonent bi alayhi salaatu wasallam jàngal nañu ko ci mu aaxaat ji boobu foofu li mu soxla woon mooy def ko entre ay nit ñu taxaw ndax loolu moo imposé woon mu boole leen bu ñu demee nag ba problème bi demee nii baax na ñuy jumeler entre benn dëkk bu nekk Dakar wala bu nekk benn benn village bu nekk Sénégal euh, boole ko ak benn dëkk bu nekk Syrie ñu def leen jumeler boo def leen yéen ay mbokk ngeen yéen a bokk lépp nga xam ne ñuy dugganteek génnante benn ville bu nekk Burkina Faso ñu boole ko benn ville bu nekk fële ca ca Arabie saoudite ñu def jumelé nga xam ne dañuy mujj ba ñoom ay mbokk bokk ay échange di defante lépp lool du def lu dul gina rattaxal diggante bi nga xam ne moom la suñu boroom ne loolu mbokk ba mu ko ba mu ko wàccee te mbokk benn féetewu ci kaw li nga xam ne mooy mbokkoo lislaam dafa laxasu boroom bi ne ko damay bañ ñu dog ma mu ne ko demal ku la dog ma dog ko ku la jokk ma jokk la rawatina bu dee ne mbokku deret la bu dédoublé wu ak mbokku l'islam kon nag bu ñu xoole pourquoi pas surtout nga xam ne problème am na walla ñàkk déggoo am na ñàkk a ndax duggantewuñ ndax ñu ngeen duggantewul day am méfiance moo tax nit dangay gis ñoo xam ne comme ñu doon wax sànq askan yoo xam ne euh, tëgg bi moom. géer bi nee na du leen may doom mais buñ xasee ba jaxasowante ñu am ñuy sëyalante seen biir da ngay gis méfiance bi amoon seen diggante day commencer di deñ ndax dañuy xam ne ah ñu yàggee ba sëy bi yàgg bi ñu am ay doom yooyu dañ naan moom ñun daal ndekete li ñu foogoon dara am ci ñaari côté yépp ndax lan ndax gis nga fekk yéen ñu ngi sorante ku nekk am ay préjugés am yu mu xalaat ci sa moroom loolu Iblis da koy gën a di ko gën a loolu benn la diggante dëkk ak dëkk ci biir dëkk yi waaye réew ak réew relation yi am diggante ñaar ñaari dëkk jullit réewi jullit loolu bu dëgëree loolooy tax bu seen ñetteelu bolo dëkk jullit amee problème ak ñeneen ngeen man leen a wa in ta'ifatun minal muslimin minal mu'minina iqtatalu iqtatalu fa aslihu baynahuma bu ay ñaari kuréel ci jullit ñi amee problème ñu nekk di xiiroo ko ŋaayoo na leen seen bi seen diggante mais bu dee ne amu ngeen relation bi yonent bi alayhi salaatu salaam taxawal diggante muhaajiruun ak lansaar naka ngeen di mën a nekk benn bay bay dem di dox ay pour pourparlers tànki jàmm pour seen mbokk jullit nekk nekk benn du ngeen ko mën. ngeen nekk ci méfiance Maroc contre Algérie Algérie contre Tunisie Sénégal contre Namibie ainsi de suite ainsi de suite te ñépp ñu ne ay jullit lañ waaye tamit dinañ ci gis lenn loo xam ne euh, mag ñi dañ ko doon def muy lu am solo loo xam ne lii day nekk cosaanam muy mbokkaale gi mbokkale gi yonente mi alayhi salaatu wa salaam mbokkale woon diggante muhaajiruun ak lansaar mooy da nga doon gis euh, mag ñi doon jël di ci famille bu rëy ay cousin ay frère yoo xam ne dañoo am ay wala sax benn kër benn kër ñoo xam ne ñoo bokk baay mais bokkuñu ay yaay euh, seen baay wala kenn ci seen baay ceex yi wala ñooñ daal di def benn politique bu am solo jël doomi aawo bi boole ko ne jël kenn par kenn ne yow doomu ñetteel bi wala ñeenteel wala ñaareel bi yow kële mooy sa bokk mooy boole leen ba bu ko defee lu bari nag dañ ko doon def entre góor ak jigéen ñoom ñépp bokk benn baay ni gis nga lien boob dafa am solo ndax day dem ba dangay gis ñu naan kii mooy jigéenam pourtant yow ci sa bopp sa yaay ñi mu jur ak góor gi am nga ay sœur mais daanaka relation bi ngay am ak sa wujjëm bi doomu wujjëm biñ la booleel day nekk relation boo xam ne bu rafet la te dëgër te loolu dafa am solo ndax góor gi mën na fay jóge ñépp xam nañ famille nombreuse yi ni muy demee te loolu famille nombreuse rek ah même famille benn rek mono day ami problème ñaata famille nombreuse ñoo fi amul benn problème ñaata famille mono ñoo fi am problème moo tax loolu moom taxaw taxawul ci foofu mais mooy ne mais lu man a possibilité la mooy nga gis bu kii bu baax góor yi génnee àdduna tem problème am bu fekkoon lien yooyu am ñu jëloon waa kër néegu mère diw boole ko waa kër mère diw ñu am relation yooyu problème yi bu naree am loolu dina ko amortir wala sax du am ndax dañuy jàppe seen ñële noo seulement duñ leen gisati rek ay ay sama doomu sama do wujju yaayu ko jur nga xam ne nekk ci dualité boobu nga xam ne seytaane insi yeeg jinne yi nit ñeeg jinne yi nekk fee ku nekk di ruuxante loolu day deñ ndax man bu ñu xamee ne man sama wujj yaay doomam lañ ma booleel ba ñu dem ba bu may buñ may mayeeg yooyu yépp buñ may may soxna yooyu yépp moom da ciy taxaw ak yu mel noonu ñu naan moom moo koy maye loolu ci début bi lu rafet la woon loolu lu rafet la woon te loolu résultat yu rafet la doon indi mais bi nga xam ne ci la ba affaire bi léegi esprit mercantile dugg ci ak affaire ay walla dafa mujj nekk poids bu rëy que ne walla léegi bu xasee demee ci noonu boo amatee doom bu jigéen moom moom nga koy tudde par force ñëwee woo koo tudde keneen loolu nag loolu loolu loolu loolu moom moom beneen affaire loolu bokkul ci affaire yi dara comme li nga xam ne ñun yu bari yu maam yi doon def ñu ñëw soppi ko bañ ci dugalee suñuy façon ni ñu mel la yàqu mbir mi nag doo ñëw yow boo ñëwee di faj loolu doo ñëw ne mbir mee baaxul mais neel ñun ni ñu ko jëfandikoo léegi moo baaxul loolu lu la ni ñu ko jëfandikoo léegi nga xam ne dem ba mën na indi problème ñu ciy jëwante naan diw da koo xeebak ba mu amee doom tuddewu ko di ko tudde keneen xeet ko yooyu bu ci naree dugg loolu nag bu naree indi loolu mu deñ moo gën ndax kat bu naree indi ay problème yu rëy loo xam dañ koo defoon ngir tisser ay lien dëgëral ay diggante mu dem ba di ko sos di indi ay problème bu boobaa dindi ko moo gën waaye yonent bi alayhi salaatu wasallam kon gis nañ ne amul benn société ci kaw suuf bu ma sa mel noonu boo xam ne ki ko samp bi mu ñëwee dafa boole individu yi par kenn par ñenn ñeeg ñeneen ñi ngir ñu gën a duggante gën a nekk benn benn ba bu ñu ko defee li leen yàlla sant ñu man ceene loolu lu am solo nga gis ni lañ koy gis fii euh, nga xam ne day gën a jaglu day gën xam nga jullit ñépp ay mbokk lañ mais yii day gën a tax kooku nga jim koo moo tax gis nañ Seydina naa bi mu wax que ne man Abu Ruwayha laay àndal du ma dogoog moom mukk ndax li Yonent bi alayhi salaatu salaam boole woon ko est-ce ne da nga ciy dégg ne day dogoog Seydina Umar ibn al-Khattab déedéet mooy relation bu loo xam ne lu am solo la loo xam ne mën nañ ko ci jànge ci lii muy ci muaxaat ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def muy loo xam ne jamono yu nekk mën nañ koo def te lool bul xaar ay dëkk ki dëkk même boo ñëwee nekk benn kii benn dëkk nii ngeen ñëwandoo France walla ngeen neewandoo Sénégal wala yenn koñ yi loolu man ngeen koo def bu ngeen gisee ne loolu du def lu dul gën a consolider gën a rattaxal diggante yi mën nga koo def ñu ne diw ak diw yéen yéen ay alliés yéen ay mbokk yéen ay lépp pas nag nekk ko contre ñi ci des mais ngir yéen ngeen gën a rattaxal seen diggante ba bu ko defee loolu mooy waral ñoo xam ne yow da ngeen ay dox ay doxandéem leen benn dëkk ngeen daje mbokkoo boog ngeen di gise ku nekk jàpp sa mbokk sa mbokk comme sa comme boppam tax ba dem lien yu baax génne ci ba ñuy tuddante ay doom ñoo xam ne xamante wuñu woon du am na sax ay jamono ñu nekkoon ci réew mi doon rombante doon ñoo nuyowante mais bañ dajee ñu boole leen ci loolu tax léegi ñu nekk benn ba léegi kenn ki buy dem moom lay bàyyee léppam keneen ki buy dem mu dénk ko léppam loolu lu am solo la te yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo jàngale da koo jëf ñu gis kon nag ñun lépp ngi ci suñuy loxo lépp luy tax conflit yi am ñu régler ko mu ngi suñuy loxo clé yi ñu ngi suñuy loxo léegi nag buntu conflit yooyu xëcc ko tëj ak clé damm caabi ji rek a ci des léegi nag kan mooy taxaw xëcc bunt bi en tout cas yàlla teg na mbir yi suñuy clé clé yi suñuy loxo léegi nag il faut nga wàcce sa bopp ngir man lool il faut nga wàcce sa bopp ndax gis nga muhajiruna yi ak lansaari lansaari waxuñ ne ah non Sa'd ibn Rabi' ne ah non man du ma bokk ak man Richard bu toll ni man ëpp alal ëpp alal le plus le mi le premier numéro un des milliardaires de Médine yonente maa ne Sa'd di ma booleeg koo xam ne dara amatu ko Abdurrahman ibn Awf nga xam ne lépp lañ ak màkk lépp lañ amul dara ba pare nekk célibataire ah non man du ko nangu mooy foog tamit nga nangu loolu ki ko man mooy ki wàcce boppam waaw mooy il faut ngeen wàcc seen bopp fekk wàccoo sa bopp damm sa yi ñu naan yow yaay diw sama sa sa sama yi yooyu ngay dindi ak fi ma bokk waaye ñu may boole non non non non man duma ko def déedéet Seydina Hamza neewul ah pour pourquoi yonent mi alayhi salaatu salaam di ma boole euh, euh, euh, Zayd mii nga xam ne jaam na woon waxul loolu. dañ ci kontaan jàpp loolu nekk ci loolu ndax dañu wàcce woon seen bopp kon foog yooyu yooyu yépp ñooy ànd te nag mbir la moo xam ne day dox ba ilaa yawmi diin ñaata problème yu ñu am yii mënoon na ko régler waaye nag yal nañu yàlla may ñuy xalaat loolu te di ko jëfe comme ni ko yonent bi alayhi salaatu jàngale nii defe nii xam naa nag kon ci noonu am na yeneen yu bari moom mais fii la ñuy yem ngir bañ a gën a dugg guddal ci wàll mu aaxaat gi muy mbokkale yonent bi alayhi salaatu mbokkale diggante muhaajiruuna yi ak lamsaar yi kon foofu la yem muy beneen acte deuxième acte bi yonent ñu ngi ak seeni Medina taxawal na jàkka ji def loolu mbokkale diggante muhaajiruuna yi ak lamsaar yi ana yan action yan jëf la teg ginnaaw loolu moom alayhi salaatu